mu jële ci Ubaadata ibn al-Walid Ubaada di doomi boobu di doomi as-saxaabi al di Ubaadata ibn as moom def nañ tarjama walillaahi alhamdu wal ñu génne woon àddina Shaam Seydina Ubaada ibn as doomam nag kii nu mu tudd sëtam moo di doomi al-Walid boobu doomi Ubaadata ibn as moom moo ne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 léegi mu ne ko <coughs> ñu daal génn ne dañuy dem ci quartier bii minal ansaar yi te ñoom minal ansaar gis nga réunion tooguñ naan waaye yow ma ne waaye yow sëriñ déwut ñoom ñii bu doon tey équivalent wu Serigne ñoom ni ñu nekk Serigne la suñu bàyyi surtout kii surtout Seydina Ubaada bi <coughs> <coughs> neewul waaye yow man sama baay eh, man maay xalifa saa baay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 mu ne wa maahu ghulaamun lahu maahu dimaamatun min suhufin wa ala abil yasari burdatun wa maafiri wa ala ghulaamihi burdatun wa maafiri nee na ñu ngi fekk bi ñu dajeek abul yasar radiyallahu anhu di saxaabaa yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ñoom ñaar ñii ñëpp ay taalibe saxaaba yi lañ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 sëriñ bi dafa mel ni dangaa mer Abul Yasar radiyallahu anhu mu ne ko ajal wax nga dëgg damaa mer kay kaana lii ala fulaan ibn fulaan alxarami maalun fa ataytu ahlahu fa sallamtu fa qultu summa qaalu qaalu laa summa huwa qaalu laa nee na damaa ndax eh, dama am sama alal joo xam ne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 mais kii mooy mooy xale yu loolu ñoom dañuy en général yu mel noonu moom dañuy ñëw wax mais loolu tekkiwul ne xale lu expliquer ah si am na xale yoo xam ne seeni baay ak seeni waajur ak environnement bi ne dañuy expliquer ba mu mujj nekk un grand explicateur yallaahu almustaan léegi xale bi ne ne ne abul sayyidna abul yasar ne ko mi mu ko ne ay na abu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 gis nga damaa nekk koo xam ne vraiment dama daanaka dama nekk ci co dama nekk ci jamono yoo xat-xat damaa nekk ci jamonoy xat-xat damaa nekk ci xat-xat ak temps yii de ci ñàkk laa ne looloo tax jàkkaarloo woon ak yow nag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 ndax embaraagu muy nekk dangay gis mu toog ñaq xel mi ne feneen léegi nag ah bu mënula faire face ak nit ñi wax leen li xew day ne day day day day créer day créer moo tax ah du yuun yi jar nay moytu di ñaan buur yàlla mu ñuy fayal suñuy det tey def ci suñuy poos dara waaw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 du dañ lay tëj entre les murs de mais sax xel mi da daanaka la aka lay accaparer waaw Allahu akbar kon wal buxli wal jubni wa dala'i dayni wa ghalabati rijaal ak tamit wengu mooy nga dem ba bor yi daal di lay moom nga mujj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 dañuy pousser tamit ci euh, affaire yi ci ci ci ci ci ci bouger kon allahumma inni a'udhu bika min alhammi walxazan walajzi walkasal walbuxli waljubn wa dala'i dayni wa ghalabati rijaal loolu mooy ñaan gi sinon bu njëkk bi xam nga mu la njëkk ko allahumma kfini bi xalaalika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 bés bi nga xamante ne ni bés bi nga xamante ne ni ñépp ñooy soxla kera mu yowmal qiyaam gis nañ ci xadiis sayna Abu Hurayra euh, Hurayra radiyallahu anhu sab'atun yudhilluhumu llahu fi dhillihi yowmal qiyaama sept personnes yi buur yàlla da leen di keral ci keram yowmal qiyaam kii de bokk na ci ñi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 aw wadaa anhu adallahu llahu fi dhillihi allahu akbar képp ku xaare koo xam ne daf laa yoreel nekk ci difficulté wala nga baal ko def ba buur yàlla dina la dina la keral ci keram moom borom bi subhaanahu wa taala nee na fa qultu ma ne ko man mooy doom ji Ubaada ibnul Walid Ubaada nee na ma ne